Euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam euh, ñi ngi di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di ñaan borom subhaanahu wa taala boo leen jéggal euh, di leen ndokkeel ci koor gi ak koor gi di di di ñaan borom subhaanahu wa taala suñu koor nangul ñu suñu kori nangul suñu jaamu yàlla Eh, ci mboolem anam yi ci mboolem fànn yi ci biir ak ci biti yàlla nañu ko yàlla defal ci barke rasulullah alayhi salaatu wassalaam eh, kon incha allahu taala dañuy daal di dellu si fi nga xamante ne foofu la ñu ci al kunuz al ashara eh, ñu ngi woon ci ñaareelu kanz bi ci jotaay ñaari jotaay yi dañoo tàmbale woon ci ubbil maanaam xeetu mbëmbëstal ci li nga xam ne moom la ñu tuddee maratibul wujud maanaam martaba yi nga xamante ne foofu la euh, am am gi ba yegg si ci ñoom maanaam wala boog niveau yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci existence bi maanaam ci am am gi et que lépp maanaam jékki-jékkul rek adduna bi nekk fii nii comme ni nga xamante ne noonu lañ ko yaakaare mu nekk buntu boo xamante wala comme ni ñu bari di yaakaare surtout ñi nga xamante ne dañoo yor théorie matérialiste yi nga xamante ne dañoo jàpp mooy maddiya ñoom lañu ñu wax almaddiya ñi nga xamante ne euh, dañoo jàpp ne adduna bi nii la fi mës mais Euh, dafa jékki-jékki rek évoluer maanaam que ni euh, dafa stagner nekkoon fi depuis laprès prééternité maanaam nii la mës a mais que dafa jékki-jékki commencé évoluer léegi nag euh, loolu moom moo tax ñu gis àdduna bi mel ni mu mel mais bu boobaa li nga xamante ne moom mooy jàmmaarloo ak ñoom mooy rujuxaanu bayna shay'ayni bilaa murajjahin mustahil maanaam qaida la boo xamante ne ci xel lay aju maanaam ne serait-ce loolu xel la boo xoolee jotaay bii weesu taxawoon nañu ci li nga xamante ne moom mooy wàllum xel euh, ak euh, maanaam xeeti atte yi nga xamante ne ñoom ñoo am ak euh, xam-xam maanaam lan la ak ci lan lay tegu ak maanaam ni muy mën a évoluer maanaam ak li nga xam ne ñooy wër-wërloo ci buntu boobu noonu yëpp tax ca taxawoon ci jotaay bi boo xamante ne gën na yaatu nañ ci daan peut-être te taxawee léeg ci yenn jotaay yi maanaam ala kulli xaalis ci jotaay yi Kunûz yi lu tax parce que tout simplement ñoo gisoon ni dafa am mbir yoo xamante ne faw mu leer ci bopp yi maanaam ci anam goo xamante ne ci ginnaaw gi ci la ñuy doog a mën a waxee euh, ne euh, maanaam lépp loo xamante ne daal dafa aju ci yenn mbir yu bari bari ci lañ ko mën a xamee parce que maadaama ne nit ñi duñ jëfandikoo seenum xel euh, di di ngir mën a teg dëgg a caaxaan mën leen a teqale mën leen a xàmmee maanaam loolu kon maanaam dëgg ak caaxaan dootul ajooti ci xam-xam dootul ajooti ci loo xamante ne am xel da koy mën a nangu waaye day aju rek ci li nga xamante ne moom mooy euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom mooy mooy mooy mooy classe dominante bi c'est-à-dire que ñi am ëpp doole rek ci adduna bi ci jamono ji nga xamante ne moom lañ ne wala bok ci gox bi nga dëkk xel mi maanaam nit ñi liñ gën a nangu ci seenu maanaam liñ gën a nangu di ko d'accord di ko waxtaane ba pare imposer mentalité boobu idéologie boobu ci nit ñi rek yow loolu nge daal di jàpp ne moom mooy mën a nekk dëgg te dëgg maanaam du nekk loo xamante ne day euh, soppeekoo noonu comme li alquran wax wala ittaba'al haqqu ahwaa'ahum la fasadati samaawaatu wal ardu wa man fiihinna ne euh, bu dëgg maanaam mu yàlla boroom subhaanahu wa ta'aala muy dëgg maanaam dëgg de manière générale su doon topp bànneexu nit ñi maanaam kon asamaan ak suuf yëpp day daal di yàqu ak li nekk seen biir kon euh, mbir mi mënta demee noonu loolu moom moo taxoon ñu defoon taxaw seetlu bu bu bu bu xaw a en tout cas bu gën a yaatu que niñ ko daan defee. maanaam ñu taxaw seetlu parce que euh, pour ci ci buntu bi ngir mën a xam dëgg-dëgg li nga xamante ne moom la ñu war a mën a jàpp kon ñu dellu si ci maadiye yi maadiye yi ñoom ni ñu jàppee mbir mi mooy ne mbir mi dafa mos daf fee mos nekk nii te loolu loolu mbir la moo xamante ne euh, yanuwul maanaam lu tax parce que qaida bi dafa ne te loolu maanaam mantiq qaida mantiqi yàlla maanaam ci wàllu mantiq mooy logique euh, gis nga boo leen seetloo borom xam-xamul islam yi surtout ñu njëkk ñi daan toppatoo xam yi nga xamante ne xam-xam xel la mooy Euh, ba pare maanaam ah muy muy muy ak lépp loo xamante ne ay dalil la yu tegu ci loolu mooy adillatul aqliya mooy ay preuve ay argument yoo xamante ne ci xel lay aju boo gisee ñu ci daan toppatoo c'est pas parce que dañoo bëggoon a euh, maanaam maanaam que ni doyul que ni rek doyul déedéet da fekk ne laabu dañoom ñaar ñu ànd maanaam et euh, dafa am ñi nga xamante ne maanaam borom subhaanahu wa ta'ala borom xel yi lay njëkk xal maanaam xattaa ba sax ci l'islam comme niñ ko xamee képp koo xamante ne sam xel dëgërul maanaam wala yoroo am xel. maanaam euh, doo nekk koo xamante ne ci buntu sharia da ngay nekk mukallaf maanaam ku ku ñuy togg ay jëf parce que lu tax parce que borom subhaanahu wa ta'ala suy wax xel yi lay njëkk lay waxal maanaam waxul ak xel yi lay waxal ci nit ñi moo tax mu u fa'tabiru yaa ulil absar ak euh, yaa ulil albab ak euh, la'allahum yatafakkarun afala ta'qilun et cetera yooyu yëpp mu nek ay aaya yoo xamante ne ay wax la yu borom subhaanahu wa di wax Euh, ngir dëgg wax ne maanaam nit ñi eh, dañoo war di jëfandikoo lan seenum xel loolu moom mooy moo tax mu jëfandikoo maanaam baatu ay a taqilun xanaa xanaa doo leen xalaat afala yaqilun xanaa duñu duñu xellu wala afala tafakkarun xanaa doo leen fàttaliku afala tadabbaruna xanaa duñu settantal maanaam yooyu yëpp day wane ni nga xamante ne noonu la jëfandikoo am a xel ak attey xel yi ni nga xamante ne noonu la amee solo ci sharia contrairement nag ak li nga xamante ne moom lañ ñu bëgg a gëmloo loolu xattaa ci biir jullit ñi daf cee bari ñoo xamante ne noonu la ñuy gëmloo nit ñi ci seenum xel di leen gëmloo ne wala boog ñuy gëm wala book ñi dul jullit maanaam ñi nga xam ne bokkuñ ci diine ji di gëmloo nit ñi ci seenum xel ne maanaam àtteem xel moom dafa nekk loo xam ne dafa incompatible ak euh, ak diine euh, de manière générale mais surtout ak l'islam de manière particulière alors que loolu du dëgg amul maanaam li àtte àtteem xel moom mooy li nga xamante ne dafa am solo ci diine l'islam l'islam daf koo bàyyi xel te loolu doy na ci sëkk dalil mooy alquran boo xoolee borom xel yi lay waxal comme ni nga xamante ne na borom xel lay waxal xataa ba ki ga xamante ne yorul am xel wala xelam dafa wàññeeku du nekk mukallaf loolu moom moo tax xale kenn du ko togg jëf lool tax dof kenn du ko togg jëf loolu tax kiy nelaw wala ki xëpp parce que jamono jooju àndul ak xelam maanaam xel mooy li gën a central lii tax ñu mën a taxaw ne yow sharia day teg day day teg daan sa kaw waaw wala det maanaam loolu am xel moom mooy li nga xam ne mooy li ci gën a am solo kon bu fekkee ne nit ki daa jàpp ne non affaire yi moom da ngay gëm rek xel non doo utiliser loolu gëm-gëm la boo xamante ne ñoo ko dugal ci bopp nit ñi et ñi nga xamante ne euh, euh, jullit ñi nga xamante ne dañoo sàggane seen diine wala boog dañoo nekk ci caaxaan ñoom ñuy bañ ku jëfandikoo xelam parce que xam nañ ni bu gaa yi commencé jëfandikoo seenum xel léegi tey caaxaan yi gaa yi nekkee lu ci ëpp day daal di feeñ danaan fàng parce que lu tax fexe woo non c'est que xam d'ailleurs noonu lañ lay euh, commencer maanaam restreindre ci say mentalité maanaam da ngay diingat maanaam c'est-à-dire que automatiquement rek ñu jàpp no non saa waay day diingat mais lan moo war a tax ba waruñoo taxaw maanaam taxaw rek seetlu xool settantal maanaam jëfandikoo sunum xel ndax borom subhanahu wa ta'ala bu ñu joxee xel maanaam du pour ñu jël ko ko débranché ko teg ko ne wala boog ñu jël xelu keneen branché ko ci suñu bos maanaam loolu doo maanaam sens borom subhanahu wa ta'ala bi la sa xel wuuteeg bu bee bu kee ba pare yow maanaam sa xel mënu koo def utiliser lu dul ne faw da ngay toppandoo rek da ngay toppandoo al topp al topp al topp te nit day jëfandikoo am xelam. loolu kon moom mooy léegi nag façon yi ñuy jëfandikoo xel nan la ñuy jëfandikoo xel foofu la erreur mën a ne maanaam nit ki te loolu ñenn ñu bari dañ koy kii mooy ne nit ñi day wéy ci ñi dañoo sànku parce que dañuy utiliser xel lu bari loolu amul du dëgg nit mënta sànku parce que day jëfandikoo xel déedéet. fi muy mooy na muy jëfandikoo xel mi moom moom lay sànkoo maanaam du jëfandikoo xel bi ci boppam moo sànk nit ki mais façon bi muy jëfandikoo xel moo sànk moo ko sànk mooy ne façon bi moo baaxul loolu moom moo mën a nekk problème mais du jëfandikoo xel en tant que tel léegi nag madd yi mooy matérialiste yi maanaam ñi nga xamante ne mouvement athée comme ni ñu ko xamee bi muy ñëw ay côté bon yàgg naa am bien sûr euh, mais athéisme en en tant que tel maanaam nekkul loo xam ne mësta nekk mooy ilhadiya maanaam mësta ne mentalité idéologie boo xamante ne dafa tasaaroo ci adduna yi ci jamono yu njëkk yi loolu mësta ne maanaam avant c'est vrai que ay idéologie yoo xamante ne euh, euh, athée existé woon nañ mais bëriwuñu woon mu loo xamante ne par exemple boroom xam-xam yu mag yi nga gënk yi kilifa yi maanaam dañ koo ŋànk téye ko wala ñi nga xamante ne dañoo am doole am ñun ñoo ko ŋànk téye ko déedéet loolu mësta am loolu moom boo xoolee sax alxuraan lu ëpp ci ñi waxal ci yéefir yi da ngay gis ne euh, ñi ñi nga xamante ne gëm nañ ne quand même yàlla am na ñoom la ñuy njëkk a waxal ñoo ñooñu la la la la ëpp ci ñi muy waxal parce que lu tax parce que athéisme comme forme bi ñu ko xamee nii nii ni nekkut forme boo xamante ne euh, bu amoon la maanaam wala bokk bu tasaaroo woon la avant athéisme maanaam irshadiya mi ngi njëkk tasaaroo vraiment ci côté dix-neuvième siècle bi maanaam à part de moment boobu nga xamante ne saay-saay yu mag yooyu yëpp ñoom ci la ñëwee ñoom Frédéric Nietzsche ñoom euh, Karl Marx ñoom euh, Jean-Paul Sartre ñoom euh, et cetera ñooñu gaa yooyu noonu ci ci ci la ci la ci la théorie matérialiste yi et ak existentialisme ak maanaam toutes ces formes de maanaam forme mentalité boobu yëpp ci la commencé am et que ñi nga xamante ne bëgguñu gën a yaatal ci lii am na partie bu bari ci lii nii euh, yaatal nañ ko bi ñuy gis euh, tax ci euh, aqida taxawiya biñ ci bi ñuy leeral nañ point yu bari ci yii nii ba pare wane dëgg-dëgg ñoom seen mentalité li tax baaxul ak ñoom xéegal maanaam seen xeetu gis-gis yi nga xamante ne moom lañ amee d'ailleurs ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk a jàpp par exemple que ni effectivement que yàlla maanaam yàlla ndekete Euh, maanaam day incarné wu ci doomu maanaam c'est que le fait que muy incarné wu ci doomu possibilité mu incarné wu comme ni ko chrétiens yi di waxee ci yent yàlla Isa alayhi salaam loolu mooy wane ni kon ndekk ci soxlaatu maanaam ñun ñëpp mën nañoo nekk ay yàlla au moment où euh, kon maanaam soxlaatuñu beneen yàlla buy buy extérieur a nous parce que tout simplement yàlla ci boppam mën na incarné wu ci doomu aadama maanaam c'est-à-dire que ci xeetu mentalité yooyu lan moo war a daj ak yooyu yëpp loolu moo xam ko il faut Euh, mboolem mentalité idéologie façon xalaatan yi gis-gis yi il faut que ñu mën ko leer comprendre yooyu yëpp na nag taxaw nañ ci yaatal ko seetantal nañ ko bu baax a baax ci bi ñuy gis point yi ci a taxaw ya képp ku ci bëgg a euh, am lu gën a leer day dellu foofu euh, léegi yi nga xamante ne moom mooy kon point yi nga xamante ne mooy théorie matérialiste yi ak bon ñeneen ñu ñoom maanaam liñ ci fiñ li taxoon ñu ñëw ci moom mooy kii idéologie dix-neuvième siècle boobu nga xamante ne dañoo développer bu baax affaire yooyu du du du ñoom rek ñoo ko tàmbali parce que il faut que ñu comprendre benn affaire maanaam moom mooy lépp loo xamante ne euh, euh, masala maanaam euh, boo xam ne dafa aju ci maanaam question la boo xamante ne dafa aju ci wàllu philosophie maanaam wala boog mu nekk loo xamante ne c'est humain maanaam muy ni moo koy xalaat ak débat philosophique yi ñu fi wax yëpp amul benn bu ci bees amul maanaam gars yi léeg-léeg dañ lay bëgg a gëmloo ne la euh, avec les nouveaux penseurs ñoom ñooy xalaat ni loolu du dëgg amul benn masala question boo xamante ne dañ ko poser suñu époque bii ni ñu ne lu dul ne dans le passé depuis des millénaires nit ñi ñu ngi poser wu même question yi te façon yi nga xamante ne moom lañ ko wax te amul benn xeetu idéologie boo xamante ne existé wul woon avant loolu amul amul benn amul amul dans dans le dans la sphère philosophique amul maanaam il faut que nu xam ko maanaam ba pare questions yi gars yi dañuy jël ay question yoo xamante ni c'est nit maanaam nit mooy xalaatee noonu ñu bëgg ko def des questions philosophiques et que philosophie rek rek rek ñoo ko war a xalaatee loolu du dëgg tamit maanaam dafa may question yoo xamante ne xale yi ndaw yi bu ñuy juddu bu ñuy màgg dañuy commencer di questionner wu mais adduna bi lu ko def lan tax mu mu demee nii lu tax kii et puis mooy yàlla est-ce que am na Euh, lan moo tax nangam maanaam c'est des questions yoo xam ne loolu képp kenn ku am doom dana ko gis maanaam benn moment ci moment yi dina taxaw di ko poser ay questions yoo xamante ne mais c'est c'est ay questions yu naturel la maanaam nit mooy laaj mooy laaj question yooyu lu tax man man ne fan laa nekkoon avant muy juddu et puis est-ce que papa yow am nga papa est-ce que yaay yow am nga yaay maanaam question yooyu mais kat mais euh, kooku est-ce que am na papa moom tamit man des questions yoo xamante ne naturellement maanaam xale dana ko laaj te et que euh, bu amul réponse bi ci boppam maanaam daf koy wut ci papaam ci ay waajuram wala ci ñi nga xam ne ñooñu lay taxee ainsi de suite maanaam ay question la yoo xam ne dafa naturel léegi nag les réponses ñoom ñoo mën a nekk philosophique ou pas maanaam réponse ci question yi ñoom ñooy mën a nekk wala ñoom la ñuy xool ndax réponses yi c'est des réponses wala ay réponses la ñoo xamante ne c'est théologique mooy kalaam yo wala wala wala wala wala wala mais en tout état de cause bon xëy na sa mbokk yi ñoom léeg-léeg dañ naa la rek doctrine Euh, xale du laaj bi wala yu mel noonu non lii xajul sa bopp ah gone bu kii alors que non déedéet dañoo war am ay tontu yu leer ci li nga xamante ne moom la xale yi di laaj de toute façon mooy exactement même question yi nga xam ne la mag ñi di laajte léeg xale yi sax niñ koy laajee dëkka bi maanaam sew sew bi ci laajin bi ci lay gën a précieux moom moo tax nit ki am xel sax d'ailleurs day war di jàngee ci xale yi maanaam façon laaj bi parce que ñoom bu ñu utiliser terme yu exact la utiliser pour mën a te li nga xamante ne moom lañ bëgg a laaj loolu yëpp di aju ci xel bi ci ëpp maanaam xel moom li nga xam ne moom moo koy moo koy moo koy yaloo te lool loolu question yooyu il faut nga tontu ko parce que sinon euh, xale bi day màgg te du am gëm-gëm xale bi day màgg du am pas-pas te il faut nga joxe tontu yi nga xamante ne mooy tontu yu baaxe tontu yi nga xam ne ñoo dëppook euh, maanaam pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa mënta ñàkk voilà donc dafa important kenn ku ci ne maanaam taxaw ci def ci taxaw seetlu ba pare kenn ku ci nekk di apporter réponse lu am na yu ci bëri bëri yoo xamante ne bi ñuy gis euh, taxawiya bi euh, ci jàllbeen gi maanaam leeral nañ ci question yu euh, yu bëri bëri yoo xamante ne yu aju lool loolu la maanaam mu bañ a war a nekk loo xamante ne dañ koy dañ koy dañ koy sàggane léegi kon ñu dellu si ci réponse bi nga xamante ne parce que dañu bëggoon quand leeral kii yooyu parce que gars yu bëri dañuy foog ne way le psychophilosophies tout ça te te <laughs> la preuve instant bi la ñu di xalaat mooy à partir du dix-neuvième siècle lañuy xool le grands philosophes ñu ñu commencé di am esprit athée yi maanaam di nekk ay athée te te te te te te ñëpp te du ñëpp mais réponse yi amul benn boo xamante ne réponse yu exact lañ lu dul mais euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, waa ahlu sunnati wal woon nañ ay maanaam am benn question lu dul ay réponse yu exact yoo xamante ne yu clair ba pare yu simple yoo xam ne waa ahlu sunnati wal jamaa génne woon nañ ko leeral nañ ko pare yaatal nañ te boo xoolee comme ñu mel ne al a euh, Taftazani al-Ghazali euh, ak ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullahi alayhim euh, ci borom xam-xam yu yu njëkk yi Ibn Fawr ak Ibn Asakir balaa sax ñu imam al-Ash'ari ak imam al-Maturidi ak ñeneen ak ñeneen imam at-Tahawi wala ñeneen ñu mel ni ñoom rahmatullah al mais dañ daan indi des réponses bi vraiment mm, aussi bien théologiques que te ay réponses yu exact lañ ci anam ngoo xamante ne amul ku mën taxaw débattre ak ñoom moo tax jullit ñi amul ku mën taxaw débattre ak ñoom ci poser questions yi nga xamante ne ce sont des questions et philosophiques amul te loolu lu ko loolu lu mu mu war a nekk loo xamante ne bu ñu xalaatee le monde musulman maanaam duñu xalaat volet boobu loolu indi parce que tout simplement jullit ñi jéemuñu sax ba xam loolu ba pare dañ leen ko sàggane loolu carrément voilà te da ngay gis ku ñëw wax indi benn euh, euh, théorie méthode yi nga xamante ne ñoom ñooy méthode euh, kalam yi yi nga xamante ne moom la Ash'ari yi pour wax waa al-sunna wal jamaa yëpp di def ne day nekk lu révolutionnaire moom da ngay dans même dans la philosophie actuelle ah gars yi dañuy gis ne lool c'est des pensées révolutionnaires alors qu'en réalité c'est un b.a.-ba ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngatu ci xam-xamu diine l'islam ci buntu aqida ci buntu ilmul kalam maanaam b.a.-ba la c'est-à-dire que dafa simple amul benn masala mantiqiya mooy des des des questions yoo nga xam dafa aju ci logique lu dul ne tey boo jëlee ku mel ne imam euh, euh, euh, ibnu abi zayd al qayrawani wala bokk imam al akhdari wala ñeneen ñu mel ni ñoom Euh, rahmatullah alayhim wala ñi nga xam ne ñooy comme ku mel ne imam al-Ghazali imam al-Juwayni ak ñeneen ñu mel ne imam at-Taftazani euh, Sa'duddin at-Taftazani ak euh, Sayf al-Amidi ak ñu mel ni ñoom rahmatullah alayhim lu dul ne dañ indi ay tontu yoo xamante ne mënoo gis ci téere tubaab yi te question bu maanaam réponse bu gën a bu bu soit dañuy tolloo rek wala mu gën mu wala bale gën a leer amul loolu amul te da gis léeg ñoom ñu indi benn baat benn phrase benn phrase kese boo xamante ne dañ koy teg phrase boobu daadi di remplacer benn livre boo xamante ne ñi la ko bind maanaam euh, monde occidental bi dañ ko bind te benn phrase rek lay doon ñu ñëw kon sur la question maanaam maddiye yi mbooleem li ñu théoriser muy matérialiste yi mbooleem te te te te il faut ñu ñu ñu comprendre benn affaire avec théorie matérialiste boobu nga xamante ne moom la am d'ailleurs mooy ñëw ci dix-neuvième siècle bu noonu d'ailleurs ñoom Charles Darwin ñoom ci ñooñu lañ bokk avec sa théorie de de de de l'évolution euh, naturelle euh, non de de l'évolution des espèces par sélection naturelle euh, ak ak ñooñu noonu ak ak ñi ma jot a tudd ah saay ma jotoon tudd ñoom ñëpp ñoo yem ay saay-saay yu mag leen ñoom ñoo euh, yanu maanaam instant bii nii xam-xam bi nga xam moo en tout cas. le le côté philosophique dafa bëri ñu ñu leen ci toppandoo topp seen ay tànk voilà jàpp ne c'est c'est la science et que voilà gars yi léegi seen xel dafa rëy seen xel dafa yaatu et cetera alors dara wax yoo xamante ne teguwul ci dara ay naxa sax nag dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la maanaam ay ay ay li ñu naan li poudre aux yeux xaw ma loolu dëgg dëgg la teguwul ci dara ngelaw la xabaa an mansuura laa lay wax nii ngelaw bu ñu ëf kii kii euh, pënd bu ñu ëf moo moo xalaat yooyu ñooyam boo ko gis nag oui c'est un grand penseur oui c'est un grand philosophe oui il en réalité bu ñu toogee ba débattre dëgg-dëgg sur les questions dañuy gis ne seen wax di teguwul ci dara d'ailleurs loolu moo tax ñuy ragal ñenn ñi nga xamante ne dañoo xaw a am pensée philosophique boobu ba pare dañ ci am une petite initiation ne serait-ce qu'une petite initiation xoolal ku mel ne Ramadan Tariq Ramadan initiation la am ci domaine boobu mais pourtant mu toogee ñoom ma parce que tout simplement euh, euh, lu tax parce que euh, gars yi maam ni ñu yaakaaree ni mbir mi noonu la demee demee wut noonu xaajul bay demee noonu et léegi nag jullit ñi ñun ñun ñun ñun léegi ñun ñoo sàggane ñu héritage boobu suñu ndono loolu ñun dañ kaa sàggane loolu moo tax foofu ñu dellu si bu baax léegi ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy comme genre il faut ñu comprendre que ni dafa bari ay ay ay ay ay mentalité yoo xamante ne dafa xew dans le monde occidental yoo xamante ne seen ras seen seen seen meññ meññ ki bi maanaam euh, euh, germe yi maanaam li ko li ko meññ dëgg dëgg dëgg mi ngi juge fan ci théorie yooyu noonu maanaam mentalité yooyu nga xam ne moo xew à partir de fin dix-huitième siècle dugg dix-neuvième maanaam moment boobu noonu dafa bëri ay théorie yoo xamante ne dañoo ñëw dugg ci mentalité par exemple Hitler Hitler bu théorie yooyu noonu amutoon ba pare monde scientifique bi jamono jooju noonu jàppale idéologie boobu Hitler du pensée bi du mën a évoluer pensée yi nga xamante ne moom lañ amoon parce que évolution des espèces et que problème bi tout simplement mooy théorie matérialiste bi ñoom ñoo moom moom maanaam euh, théorie de l'évolution en fait du dara lu dul benn branche ci théorie matérialiste bi et que théorie matérialiste boobu théorie évolution boobu moom dafa jàpp ne mbir yi dañuy évoluer et que comme évolution la maanaam lii day ñëw nekk nii kii lii après mu am évolution évolution yi yegg si ba par exemple bon comme niñ ko gisee niveau bi par exemple golo léegi moom mo am ay évolution espacée ay évolution yu bari dans le long pendant ay milliards d'années et que moom moo tax ba nit exister et que nit kooku donc moom tam day évoluer donc gën a jege golo mooy nit ku ñuul moo gën a jege golo et après dañuy évoluer mais ci biir évolution boobu maanaam comme ay race la donc dafa am évolution race yi dafa am nu mu gën a màggee a chaque fois ku ku ñëw gën a màgg d'ailleurs da nga gis doon gis milieu scientifique boobu mu jamono jooju dañ doon théoriser comme quoi que ni bopp nit ku ñuul yuur bi ah yuuru tubaab moo gën a rëy maanaam te loolu day wane ni intelligence tubaab kon moo gën a rëy intelligence nit ku ñuul maanaam xeetu gis yooyu noonu dara mënu ko Euh, appuyer lu dul théorie genre théorie de l'évolution bi nga xam ne dafa découler ci théorie matérialiste boobu euh, et que non lii nii c'est important parce que booy comprendre maanaam naka la kii di xalaate maanaam il faut nga comprendre fan la xalaat bi jóge euh, et que pour ñoom donc milieu scientifique bi ils étaient dañoo dañoo nekkoon ay complices aussi ci loolu parce que c'est Euh, pensée philosophique yi gars yi dañ leen a dañ leen a dañ leen a dañ leen a dañ a ëlëmoon maam dañ leen a maam gars yi dañ leen di fan quoi et que à la limite dañuy am seen complexe ba nga xamante ne par rapport ak loolu da ci am ñoo xamante ne dañuy dañuy xalaatee noo xamante ne dëppwul ak xam-xam loolu te te te loolu noonu ba léegi day ama ah. ñi nga xamante ne dañuy nekk ci milieu scientifique bi mais dañuy am xeetu pensée yooyu noonu même bu fekkente ne y aura toujours des gens yoo xamante ne ils sont contre ça parce que xam-xam mooy mooy def loolu xam-xam mooy nit mooy may nit benn genre indépendance benn genre euh, mu mu dellu ginnaaw maanaam di di di xool am auteur di jël auteur et ba pare bëgg maanaam nekk ku libre am indépendant ci ay pensées loolu xam-xam moo koy def nit parce que sans loolu nit ki du nekk borom xam-xam abadan loolu moom moo tax ngeen di gis à chaque fois que même à cette époque là ay gars yi suñ doon génn di def lii mu am ñene ñu ñëw indi yeneen i théorie di teg di di wane ne ñii li ñuy wax bu dëgg et a preuve Euh, kii yiñ def man suñu kii yiñ def nu tudd euh, expérience scientifique yiñ def yëpp day wane ni ñii li ñuy wax bu loolu daan na am aussi ci biir milieu scientifique bi mais quand même euh, nguur gi ñoom daanuñu utiliser lu dul waxu ñi nga xamante ne maanaam ñoom ñoo leen di jàppale ci biir borom xam-xam ñu ñu tuddee ulama loolu dafa am ci lépp borom xam-xam yu say-say dafa am ci diine ji noonu la amee ci mboolem yeneen domaine xam-xam yi loolu nag ñooñu lañ daan jëfandikoo pour ñu xalaatee maanaam ñu ñuy xalaatee ni bon li may wax ni rappel histoire nag gënuma ko fee xam kenn mais quand même il faut que quand ñu ñu ñu ñu rappeler ko pour ñu gis gravité wu euh, boobu et que gars yi bu ñuy évoluer euh, euh, par rapport ak mais kon ndekete gars yi dañoo évoluer donc mais da ngay déparer ci nit ku ñu di looy gën di xees looy gën di xonk looy gën di weex di gën. moo indi Hitler jàpp ne seen race bi ñoom Ariette moom moo lan moo gën ci mboolem race yi maanaam parce que mooy bi gën a évoluer xataa ci biir nit ñu weex ne moo ci gën a évoluer kon loolu sans théorie de l'évolution loolu Hitler mënu ko woon a théoriser maanaam mënu woon a teg ba dugal ko ci ay bopp ba ba ba def massacre yi mu def yëpp du mën a ne sans théorie matérialiste bi loolu du mën a ne kon bu ñu gëmloo ne le monde scientifique maanaam këni wala boog philosophique këni par rapport ak seen idéologie yooyu ñu yor loolu noonu woy dañoo libérer nit ñi c'est faux loolu dafa au contraire dañoo gaañ nit ñi parce que comme niñ ko waxe woon sànq boo xoolee Hegel ni nga xamante ne moom noonu la théoriser woon mbir mi maanaam jàpp ne eh, nit ku ne yàlla mën naa incarné wu ci o au moment où incarné wu na ci yent yàlla Isa alayhi salaam kon mën na incarné ci incarné wu ci nit ku ne maanaam ko da gis dafa gën a jege mentalité chrétienne mais nit si bi mu ñëwee mais nit si dafa jàpp ne mais au moment où loolu mën na ne mais kon soxlaatuñu yàlla maanaam yàlla ci jëmmi boppam lañ soxlaatu au moment où ñun ñi suñu mën nañ nekk yàlla mu ne Dieu est mort maanaam mentalité boobu mentalité boobu maanaam yooyu après bu fi yàlla nekkatul fokk nga dëgëral wax jooju kenn yàlla newu fi mais dafa am yeneen i mental yeneen idéologie yoo xam te ne nga teg leen kanam faaw nga teg pour mën a prouver ni en réalité yàlla amul comme que loolu mënta tegu lu dul ci yenn ma parce que gis nañ ne adduna bi mi ngi fi parce que loolu c'est un constat mooy ne adduna bi mi ngi fi univers bi mi fi donc loolu constat la kenn mënta wax ni loolu dëgg amul au moment où que mënuñu weddi ne loolu am na maanaam euh, pour wax na yàlla amul dañuy dellu ki ne kon maanaam maanaam mooy mooy mad maddiye gi mooy ne le matériel c'est-à-dire que moo tax mooy théorie matérialiste boobu le moo il ñu jàpp ne adduna bi daf fee mësa ne et que dafa jékki-jékki parce que dafay mos a ne boo ko waxee mooy li muy tekki mooy kon lu tax mu évoluer bon ah donc daal non non dafa jékki-jékki rek évoluer léegi question bi moom mooy parce que dañoo gis muy évoluer te évolution day impliquer disparition day impliquer euh, que ni début bi am na fu affaire bi tàmbalee loolu moom évolution loolu lay impliquer loolu mboolem ala uy d'accord nañ ci maanaam kuy jëfandikoo sam xel ku xam na lépp luy évoluer c'est parce que day benn moment à une destruction à une disparition maanaam day day jeex et que euh, kon euh, euh, loolu li muy mooy dafa am fu tàmbalee itam mais ñoom pour dàq baatu tàmbali bi mooy dañ naan dafa dafa tàmbali dafa jekki jékki rek maanaam ni mu mel nii la mësa mel mais dafa jékki-jékki rek évoluer léegi boobu question bi posé wu mooy lan moom mooy qaida bi ñu la wax ci njëlbéenu jotaay bi mooy ar rujuxaanu bayna shay'ayn bilaa murajjihin mustahil maanaam nootal ñaari mbir ci diggante ñaari mbir ci lu amul élément extérieur bu nootal loolu mënta ne loolu mënta ne mooy dafa bokk ci li nga xamante ne lool am xel la maanaam mooy lu mënta ne la ci jotaay bi weesu waxoon nañ ci wàllu attem xel yi maanaam li war muy waajib mi nga xam ne jaiz la dafa dafa mumkin la dafa possible ak li xam ne mustahil la dafa impossible mënta ne mais loolu mënta ne maanaam moom mooy lan mooy ñaari possibilité saa yu ñu amee ba pare tolloo mam ñaari possibilité saa yu amee bu benn benn rek bu ñëw dominer c'est parce que il y a élément extérieur boo xam ne mo mo ko faire dominer maanaam loolu sinon loolu mënta ne waaw wolof yi dañ ko naan suuf su suuflantee dañ koo jal maanaam wolof wolof loolu lay wax <laughs> suuf moom su suuflantee rek dañ koo jal kon <coughs> ne serait-ce que loolu day tegtale ne ñoom seen wax ji yanuwul maanaam mais da ngay gis benn phrase moo daaneel seen boolem wax yi seen boolem théorie yi benn phrase mën na koo daaneel benn qaida aqliya benn benn mantiqiya benn règle da koy mabal mais da ngay gis ñoom ni ñuy évo ni ñuy théoriser mbir mi teg ko ñi amul xel jàpp ne lii moom war naa yanu maanaa naa lan yanu maanaa voilà te beneen mbir bi tegtale ne seen wax jooju dëgërul mooy xaanunu sababiyya li ñu naan xaanunu sababiyya mooy le principe de causalité loolu day tegtale ne ñoom li wax dëgërul loolu loolu loolu dalil bu rëy rëy contre ñoom mooy ne lan mooy munoo ne que bi dafa jekki-jekki maanaam nii la daf fee mësa ba pare amul kenn ku ko ku ko amal loolu munoo ko wax parce que tax parce que lépp lu am dafa am lu ko amal et que loolu il faut que am limite parce que limite boobu moom foog mu am parce que xaanoonu sabab ya loolu mooy principe de causalité causalité loolu il faut que mu am ay limites maanaam nit ñu bari dañoo foog ne euh, kaanoonu sababiyya euh, amul limite déedéet non non non parce que il faut que mu am al lu ñu tuddee al musabbibul awwal mooy première cause bi loolu moom fokk mu am ci principe de causalité sinon du dox loolu soo ko bëggee gis dañ na dañ dañ lay jox ñaari exemple pour nga comprendre li ñu bëgg a wax mooy. su ma jëlee ne euh, maanaam bépp événement bu am ñu ne événement bi bii événement bi moo ko moo ko jiitu ñu ne boobu tam bii moo ko jiitu te maanaam te bii bi maan événement bi ma njëkk a ñaareel bi ma tudd moom moo ko waral et que ñaareel bi ñetteel bi moo ko waral loolu il faut mu am euh, ma lay jox exemple tey dama lay jox exemple euh, tey ma ñëw ci yow ne la dama bëggoon Euh, nga embauché ma ci place sangam place sangam c'est-à-dire que tey bu fekkente ne affaire bi euh, yow nga ne ma waaw man bëgg naa ko mais il faut que ma am signature sama supérieur supérieur bi ne la waaw man d'accord na ci mais il faut am ki nga xamante ne moom mooy directeur général bi directeur man d'accord naa mais que ministre de tutelle bi signé ministre bi ne la d'accord naa mais il faut que ma dem ci primature ba premier ministre bi d'accord ci la waa d'accord naa mais il faut que président de la république ànd ci gis nga loolu président ne waaw d'accord naa mais il faut que première dame d'accord première dame ne d'accord naa mais man tamit amoon naa yoo xam ne foofu maanaam bu fekkee am nga affaire bi amul fu mu man duñ ma embaucher mais su fekkente ne man embaucher nañ ma c'est parce que am na fu mu parce que su amul fu mu yem rek kenn du ma mais su amee fu mu mooy possibilité ñu mën ñu embauché ma am na donc événement yi di xew ni yi ñuy gis ak yi causes yi yi ko précédé principe de causalité bi wala adduna bi rek tout simplement bu ñu ko jëloon dans sa globalité il faut que mu am lu ko waral et que loolu kooku li faut mu am lu ñu tuddee al musabbibul awwal maanaam mooy ki nga xam ne moom moo koy amal ku jiitu parce que sans loolu adduna bi du mën a am loolu mënta ne loolu nag foofu nag gis nga ci principe boobu noonu mooy cas figir bi ma la wax léegi nii foofu la matérialiste yi di jéem a jouer te mënuñu ci jouer parce que loolu du yenu maanaam loolu du yenu maanaam loolu moom moo tax maanaam lépp loo gis ne par exemple tey buñ ne euh, euh, buñ ne lii li lii lu ko waral nga ne nangam ñu ne nangam boobu lu ko waral ñu ne nangam ñu ne nangam boobu lu ko waral ñu ne nangam maanaam affaire bi su amul fu mu mooy ne lii nii mënta parce que il faut mu am musabbibul awwal sans musabbibul awwal maanaam cause bu njëkk sans mu am loolu du mën ba pare dafa am beneen affaire ci qaanuunu sababiyya mooy il faut que mooy mooy tey par exemple suñu nee kan moo taal lampe bi ñu ne yow mënoo ni Moodu ku ko taal déedéet mënoo wax Moodu ku ko taal parce que lu tax parce que Moodu du ku ñuy taal. kan moo togg añ bi astu astu ku ko togg mënoo ko poser c'est-à-dire que il faut que ñu xàmmee bu baax a baax lan lañ mën a poser ci question ak lan lañ mënta poser question wu kan moo def ngam kon question boobu day faux loolu moom moo tax tey bu ñu nee ku waral na adduna bi ñu ne la yàlla nga ne yàlla ku ko waral dañ naan la yàlla du ku nuy waral parce que question boobu dafay fausse foofu la xaanoonu sababiyya foofu la amee ay yu ko encadré c'est-à-dire yi dafa am ay dawaabit dafa am ay normes yoo xamante ne règle bi fokk mu dugg ci normes yooyu léegi nag ci yooyu nag la gars yi di a porox loolu di jéem a tuur lëndëm nit ñi fekk ne loolu xel moo ko yeno maanaam c'est-à-dire que looloo tax ñu war di jëfandikoo xel mi voilà te lii nii dafa aju ci lépp nag voilà kon Euh, ñoom li ñu nekkoon mbir mi dafa am rek fu mu fu mu dafa dem loolu mënta ne il faut que mu am moo tax alquran am xuliqu min xayri shay'in am mu xaaliqu maax mais est-ce que ñoom dañ leen a bind ci loo xamante ne amul fu mu ci dara wala boog la humul xaaliqu ñoom ñooy ñu xam nañ ñun binduñu adduna bi ñun binduñu ko binduñu suñu bopp non plus mais suñu existence dafa am origine au moment où comprendre nañ dañu am origine il faut que mu am ku ko ku ku ku créer origine boobu maanaam kooku il faut mu exister avant loolu moom mooy li nga xamante ne mënta ñàkk te xel mënta nangu lu dul loolu voilà. Euh, beneen euh, mbir bi nga xamante ne léeg-léeg euh, dañ koy théoriser maanaam euh, mooy que ni day day loolu moom moo tax mu am ñaari mentalité ci biir xataa milieu scientifique bi il faut pas croire que comme ñu bari li nga xamante ne moom lañuy wax déedéet dafa am li ñu tuddee les kii ñuy créationniste yi tamit am nañ maana à part matérialiste yi am na ñuy tuddee les créationnistes mooy ñi nga xamante ne ñoom dañoo gëm ne adduna bi dañ ko créer te adduna bi ñooñu noonu ñoom ñoo euh, ñoom ñoo théoriser li nga xamante ne moom la ñu tuddee Big Bang maanaam créationniste yi ñoom ñoo ko théoriser ci monde scientifique bi te te cré créationniste yooyu nga xam dañoo jàpp ne adduna bi dañ ko bind dañ ko créer euh, ñooñu ñoom ñoo euh, ñoom ñoo am ay preuves matérialiste si amuñ benn preuve hatta Darwin moom ci boppam ci théorie de l'évolution bi moom ci boppam dafa jàpp ne théo théorie bi dafa bari ay limites daa bari daa am ay am na ay limites et que limites yooyu noonu effectivement suñu gisee ne wérul donc day wane ne théorie bi yëpp day effondré wo day màbb te loolu gis nañ ko xaqiqa la mais ànd ak loolu yëpp da ngay gis ñenn ñi dañuy bëgg seet yenn revue scientifique yi yenn télévision yi boo leen xoolee comme France Télévision boo xoolee da ngay gis ne bokk na ci seeni bëg bëgg di wane tout le temps ay documentaire yooyu yuy gëmloo nit ñi ne théorie de l'évolution dëgg la wala bo ci seen journal yi maanaam bon j'apprécie bien leurs journaux journal en tout cas yi ñuy def journal télévisé yi mais quand point boobu benn point la ci yi nga xamante ne yu yu doy waar la ci seeni gis-gis ak seeni bëgg-bëgg mooy ne dañuy bëgg gëmloo nit ñi ne dans le monde scientifique il y a que les dëgg il y a les ñooñu ñoom tamit euh, am nañ te ñooñu ñu bari lañ ci monde scientifique bi te ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ci gën a mag noonu lañ gëm sauf que dafa am tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy comme ku mel ne Einstein wala ñu mel ni ñoom nga xamante ne dañoo gëm ne euh, effectivement yàlla am na mais yàlla boobu am maanaam extérieur ul bi te loolu tamit yanuwul maanaam te dëgg mënte ne euh, am na ñi nga xamante ne tamit dañoo gëm mooy que ni euh, adduna bi fa am ay yàlla mais dafa am ay yàlla yu bari loolu tamit ñu njëkk ñi nga xamante ne dañ ko doon xalaat maanaam jàpp ne yàlla euh, yàlla yi dañoo bari lool tamit euh, ay ay ay gis-gis la yoo xamante ne baaxul te wérul comme ni nga xamante ne noonu la ko Alxuraan dajee ci lu bari lu ñu tuddee lu ñu tuddee moom la mutakallimu ne di tuddee dalilu tamaano mooy tegtal boo xamante ne mooy ak xañante moo ko war maanaam ak lu dalilu tamaano la maanaam mooy mbir mi man su fekkente ne dama koo moom ba mu jeex léegi yow tam doo ko mën a moom maanaam loolu la et loo xam ne man dama koo def ba mu jeex yow doo ko mën a def comme nañ jël exemple boo xam ne mbayeen yi dinañ comprendre bu baax baax maanaam tey bu ma yore benn dank ceeb moo ko ba dugal sama gémmiñ ba sax tamit ko wan na ko maanaam mooy yow mënatoo lekk jëmbi dank ceeb boobu mënta ne voilà loolu mënta ne kon borom subhaanahu wa ta'aala mënta créer adduna bi ba pare keneen créer ko am moom lool moom loolu ne voilà comme li alquran waxee euh, euh, mattaxaza allahu min walad wa ma kaana maahu min ilahin idan la dhahaba kullu ilahin bima xalaq wala ala ba'dihim ala ba'd borom subhaanahu wa ta'ala jàppewul doom kenn te it nekkul koo xamante ne maanaam dafa am ku ànd ak moom nekk en même temps yàlla bi moom bi bind bindee fi parce que lu tax loolu su amoon ku nekk day daal di jël yóbbu lim moom ba pare beneen bi ci des mooy loolu su amoon yàlla du melowoo li nga xamante ne moom la ñuy tuddee alkamalul mutlaq mooy ak mat bu ñu doyal ak mat bu ñu joyal borom subhaanahu wa ta'aala daf koo daf koo daf koo daf koo daf koo daf koo melowoo yooyu tamit ay leeral lañ ko ci durus taxawiya yi leeral lañ ko yëpp dañuy dañ ko moo tax moo tax dañuy résumer ay mbir yoo xamante ne leeral lañ ko foofu bu baax léegi fii nii dañuy rek ne dañuy résumer rek mbir euh, lu tax borom subhaanahu wa moom moom dafa matale dafa nekk koo xamante ne kon moom dafa melowoo la ak mat boo xamante ne du bu ñu joyal la parce que lu tax parce que borom subhaanahu wa ta'aala mënta nekk koo xam ne day matadi maanaam ah, melowu matadi mënta nekk ci moom au moment où melow matadi mënta nekk ci moom lool moom mooy kon dafay mat melow mat moom moo mën a nekk ci moom te parce que su nekk su melow matadi nekkoon ci moom du mën a nekk yàlla te melow mat wi melow boo jël ci mat ci maanaam buñ jëloon melo melow mat bu ne comme par exemple ñu jël xam-xam melow mat la comme par exemple ñu jël kàttan ak sañ-sañ ak mën-mën melow mat la nañ jël rek exemple yooyu bu fekkoon te ne borom subhanahu wa ta'ala meloowul mat kon dañuy jël nañ xool ni ñu ne comme par exemple euh, ndax ñu jël mën-mën ak kattan ndax yàlla mën na lii ñu ne waaw mën na ko kay léegi mu kon ñu ne man na ko euh, c'est que daf koo mën ba mu mat parce que su ko mënul woon mat day wàññeeku ak wàññeeku day ne ci moom chaque fois que ñu jël benn question benn mbir ci lu ñu gis ne daf cee borom bi daf cee mat c'est-à-dire que dafa melowoo mboolem melo yi nga xam ne meloo mat la et que parce que melo yooyu su ko melowul woon day wàññeeku et que comme wàññeeku mënta ne ci moom kon mat rek ka fi mën a ne parce que lu tax parce que dafa am qaida bu ne faqidu shay'i la yu'tihi maanaam ku ñàkk dara du ko mën a joxe c'est-à-dire que tey lii wane ne yàlla dafa am maanaam melo yu mat yi da mate moom mooy képp koo xamante ne dafa am meloo mat yàlla moo la ko jox te loolu ñun xam nañ ko xam nañ ne euh, comme que yàlla moo bind lépp kon moom mooy bind tam melo yu yi te kon moom moo ko joxe mais ki nga xamante ne dafa ame melo yu mat maanaam maanaam kii kii dem bay joxe melo mat c'est parce que mënu ko c'est-à-dire que tey bu fekkonte ne man yow dama la war a jàngal par exemple euh, ñu jël benn question ci droit wala ci économie euh, wala ci informatique man su ma amul xam-xam ci domaine boobu duma ma la ko mën a jàngal maanaam boo ci amee question man du ma la ko mën a xamal kon ce qui veut dire que ne yow boo amee xam-xam mooy ne man man bu bu bu ma la ko xamalee c'est parce que maanaam ba mu ba nga xam ko ma expliquer ko ba mu bon comprendre ko c'est parce que man question boobu man comprendre naa ko xam naa ko loolu lay tekki c'est-à-dire que tey yow man par exemple yow soo ñàkkee man ma jël euh, par exemple 1000 euros ma may la ko c'est parce que man yor naa 1000 euros su ma yorul woon 1000 euros du ma la mën a may 1000 euros ba nga am yow du dëgg loolu moom mooy faatu shay la ki ñàkk dara du ko man du ko joxe comme gis nañ meloo mat am na ci àdduna bi lu deme nekk yërmande lu deme nekk xam-xam lu deme nekk sañ-sañ lu deme nekk càttan et cetera dund et cetera yëpp mooy ne kon ki ko def maanaam da koo yor moo parce que su ko melo wóoroon du la ko mën bu dëgg très bien léegi loolu moom mooy loolu am solo la parce que lan mooy wane ne effectivement dafa melo melo mat moy loolu loolu mais loolu mu am benn point boo xamante ne mën nga koo maanaam gars yi mën nañ ko posé wu ne mais bu fekkee melo mat daf koy joxe kon lan moo tax kon melo ñàkk yi tam mën fee ne est-ce que kon du ne yàlla daf koy joxe boobaa dañ naan la déedéet parce que règle boobu du dox ci melo yu manqué yi melo yu wàññeeku yi règle bu du ci dox mooy comme tey par exemple nit mën naa rey nit te fekk moom deewul parce que mi ngi dund dafa joxe dee mais parce que dee melo wàññeeku la et que dund melo mat la maanaam ki mën a joxe dee moom mooy ki nga xamante ne moom dafa lan ki mën a reyaate mooy kiy dund mais pas contraire bi donc loolu loolu loolu loolu lu mat a bàyyi xel la ci règle boobu ba tax buñ ne waaw melo wàññeeku yi nekk ci nit ñi kon kon ndax yàlla dafa mel noonu déedéet dañ naan la a ah, ah c'est vrai que yàlla moo koy joxe mais loolu day tekkale au contraire matam mais pas wàññe ko voilà mooy ne moom melo mat bi mi ngi ci moom ba pare mën naa créer melo wàññeeku loolu lay tekki parce que ki nga xamante dundam mat na ak wér gu yaramam mat na par exemple kooku moom moy mën a par exemple gaañ nit takk ko yeew ko dóor ko pistolet mu dee maanaam loolu ki ko man mooy ne daf vraiment am na lu lu lu lu mat ci mën a dund mën a def dara mën a am kattan et cetera loolu moom moo kon bu dee ci yàlla moom meloo wàññi ku mënta ne ci moom mais meloo mat rek moo mën a na ci moom mais bu fekkente ne au moment où ci mbir mu point bu mën parce que parce que lu tax ñuy wax loolu mooy mën nga ni ok kon yàlla melo mat yi ok am na ko mais lan mooy wane ni mat gi mu am dafa dafa dafa absolu amul limite loolu lan moo parce que xam nañ ni kon ok am na xam-xam moo tax mu joxe xam-xam d'accord moo tax mu bind adduna bi ok du lañu am na kàttan ok moo tax mu mën a bind adduna bi moo tax mu mën joxe kàttan d'accord mais lan mooy wane ni moom xam-xamam amul fu mu yem lan mooy wane ni kàttanam moom yàlla amul fu mu yem lan mooy wane ne dundam amul fu mu yem lan mooy wane lan mooy wane lan mooy wane ni yërmandeem amul fu mu yem lan mooy wane ni njiggalam amul fu mu yem lan mooy wane ni ñeewante amul fu mu yem lan mooy maanaam qualité yi vertu yi mooy wane amul fu mu yem parce que loolu questionnement lay doon parce que maanaam nit mën naa am xam-xam ba pare mu am lu mu réeri loolu moom d'ailleurs sax loolu moo gën moom moom loolu sax moo am ci nit ñi fi mais au moment où bu fekkonte ne loolu mën na ne ci yàlla kon day wàññee ko dana mën a ne ci moom loolu moom moo tax c'est-à-dire que tey bu fekkente ne dañ naan am na xam-xam mais nangam nag peut-être que xamu ko parce que question boo jël rek maanaam point boo jël rek quel que soit point bi foo ko mën a choisir sur une un ensemble défini de choses yu ñu mën a xam boo jëlee point boo ci mënti jël day maanaam ñaare ci opposé maanaam mooy soit day xam wala mu ñàkk xam te bu ci point boobu daf ko ñàkk xam kon mooy ne am na ak wàññeeku ci point boobu te loolu mënte na ci yàlla kon comme wàññeeku bi na ci moom donc mu ko rek mu am sañ-sañ ak kattan bu dee ñàkk koo mën a am kon xam na ko moom rek maanaam am na kattan ak sañ-sañ gi rek fi a ne loolu moom mooy maanaam lool boo ko jëlee ci mboolem quel soit le point de l'ensemble même bu dee une infinité de de de de de de possibilités la de de d'éléments la plutôt infinité d'éléments ala kulli xaalan day maanaam résultat day mujj day nekk benn mooy na mooy ne yàlla am na maanaam maanaam melawu mat woo wax yàlla nam nam ko incarné dafa lan dafa absolu dafa dafa dafa la mooy kamalul ak mat guñu doyal la voilà loolu maanaam yi ay attey xel la c'est-à-dire que du loo xamante ne euh, du du loo xamante ne dañ naan il faut nga am ci boy il nga am nga expérimenter ko déedéet lii am xel rek la jaru expérimenter comme ni nga xamante ne mathématique théorie yi kii euh, démonstration yi boo ko ba def maanaam résultat bi nekk lu exact bu dee defoo benn erreur ci ci démonstration bi ba agsi ci résultat final bi résultat final boobu noonu day absolu noo ko ab maanaam day absolu ci mboolem domaine de définition bi ci domaine de définition bi nga xamante ne moom la résultat bu war a appliqué wu yëpp domaine d'application bi yëpp ci mboolem élément boo ko dugal day baax maanaam jarul ma koy expérimenter surtout les éléments pour xam ne liy dëgg la jaru ko ndax àtteem xel la du du expérience àtteem xel la loolu point la yu yu mat a bàyyi xel yu mat a kon euh, après am na tamit ñi nga xamante ne ci ñi di bokkaale euh, ñi nga xamante ne seen bokkaale li leen ko yóbbee parce que aussi il faut ñu comprendre que cosaanu bokkaale du te ni nit ñi dañoo jóg jékki-jékki benn bés rek ne dañuy jaamu ay xërëm affaire bi demewut noonu affaire bi dafa am euh, dafa période maanaam dañuy gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, mooy adduna bi ni mu demee adduna bi ni mu demee gars yi dañuy seetlu maanaam ñu njëkk ni ay c'est des grands penseurs c'est-à-dire qu'il faut pas que ñu yaakaar ne ñu mujj ñi ñooy xalaatkat yu mag yi et ñu njëkk ñi daal ñu xalaat déedéet c'est vrai que ñu mujj ñi am nañu yu ñu développé ci jariñoo gi jariñoo xam-xamu ñu njëkk ñi ba développer ay yeneen i méthodes yoo xamante ne ñu njëkk ñu yoruñu ko woon comme tey par exemple su le fait que ñuy mën di waxtaan nii à travers euh, euh, euh, internet zoom bi di di kii yooyu loolu ga ay njëkk yi ko woon bon après li ma xam te loolu kon day wane ne mais ñoom aussi par rapport ak civilisation yi nga xam ne dañoo dañoo fay amatuñ ñoom amoon nañ yenn xeet yoo xam ne ñun amuñu ko ba léegi nii amuñu ko parce que suñu Euh, recherche yi ak développement scientifique et technologique jëmul ci côté boobu donc loolu tamit il faut ñu comprendre ko parce que léeg-léeg ñu gis gars yi ci civilisation yi njëkk yi ñuy defar ay affaires yoo xamante ne ba léegi nii amaatagul ci kaw suuf ñu ko mën a defar donc loolu day wane ne quand même ay xam-xam bi euh, dafa évoluer ci ci ay angle yu wuute et que xam-xam dalay wan xam-xam nekkee géej gu dul jeex mais que ñun ok suñu civilisation moom moo ñu may quand même alhamdulilah ci gëneelu borom subhaanahu wa taala euh, barke euh, yent yàlla bi sallallahu alayhi wa effectivement ñu am yii yëpp alhamdulilah xam-xam bi tasaaroo daal di gën a gaaw et cetera yaatu et cetera évoluer alhamdulilah euh, donc ñun gars yi dañ daan xool adduna bi. di xool univers yi ni muy évoluer kii euh, galaxie yi ni muy def biddiw ni ñuy évoluer ñu am ay xam-xam yoo xamante ne euh, tey jii nii raar na jafe na ngay gis nit ñu ko xam ba pare surtout mu nekk masse maanaam masse bi amoon ko parce que dañ daan xool jaww ji di xool asamaan yi di xool mbir yi ni muy évoluer et cetera yu yëpp ñu ñu di ko xam ñuy seetlu léegi nag dañ daan seetlu ne dafa am biddiw yi nga xamante ne su daan fenk nangam day xew ñu gis ne am na galaxie yoo xamante ne euh, wala ay constellation mooy buruj yàlla ko andi wax wa sama zaatul buruj voilà buruj yooyu muy euh, ay constellation yoo xamante ne suñ daan feeñandoo wala ni daan taxawee dafa am loo xamante ne moom lay jur ba pare dañu am ay forme yu ñu yor forme yooyu ñu yor euh, ba pare ñuy mën di planètes yi fan lay ne maanaam ak nan la tegoo nan lañ tegaloowee yooyu yëpp bi ñu koy ñoom ñoom le fait que ñu ko daan seetlu moo daan waral ci ñoom euh, ñuy am ay fête yu ñuy créer ci par rapport ak bu nangam day am parce que dañuy seetlu ne bu nangam day am lii day xew par exemple bu ma jëlee benn exemple simple euh, mooy Noël le le vingt cinq décembre parce que tout simplement ñu njëkk ñi dañu seetlu woon ne jant bi bu yegsee maanaam journée yi day wàññeeku benn moment moom dañuy wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku mooy ni muy gàtte ba le 22 décembre à partir du 22 décembre même heure bi ci la jant bi di soo ci la jant bi di jóg même heure bi et que le 25 décembre la jant bi di commencer yéegat donc loolu ñu koy féete moment boobu. te donc yooyu ak ñu ñu ñu ñu am ñu créé kon benn fête boo xamante ne par rapport ak jant bi la euh, am na ay biddiw yoo xamante ne chaque soixante dix ans la ñu génn c'est que suñu feeñee day correspondre toujours ay événement naturels wala ay événement euh, ci mbir yu bari léegi ñoom remarque yooyu ñu def constat yooyu nga xam ne moom lañ def moom moo indi ba pare dañ daan associer aussi euh, yenn kii euh, mooy si euh, les les les signes zodiaques maanaam mooy par rapport ak euh, buru ji ni ñu taxawe dañ ko doon associé ak ay événements même xattaa ci dundu nit ñi voilà ak par rapport ak moment yi ñuy ñëw ci journée bi moment yi ñi feeñ et cetera loolu moom moo tax jour yi nga xam ne moom la ñu am ñun lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche yooyu yëpp dañ ko associé ak ay planètes loolu moom moo tax lundi par exemple moom mooy jouru lune bi maanaam lundi mardi mooy jouru mars mercredi jouru mercure la jeudi jouru jupiter la vendredi jouru Vénus samedi jouru saturne la dimanche mooy jouru soleil bi jant bi et que parce que jant bi moo nekk ci bi yëpp d'ailleurs moom mooy premier jour bi dimanche ainsi de suite et que te loolu même en en en en en en en anglais Sunday la ñuy wax maanaam mooy le jour du du soleil seul donc sun day donc le jour du du soleil donc moon day donc le jour de la lune moon day et cetera maanaam loolu ñu njëkk dañ kaa xamoon xam-xam yu wér la yu am yu njëkk de maanaam ni ñuy aligné wu il faut pas que croire que ay planètes yi nii ñun léegi lañ ko xamaa ainsi de suite yenn signes zodiac kii zodiac yi euh, constellation yi ni ñu tegoo loolu depuis Mathusalem gars yi dañ koo xam te loolu mooy wane nit ñi njëkk ñi danoo amoon i xam-xam yoo xamante ne léegi raar na nga gis ku ku ku ci am initiation léegi nag ñoom bu ñu réalité yooyu ak relation yi biddiw yi di am ak ñun suñu dund par exemple oh, ay basse marée haute marée comme ni ko gars yi di waxee ci météo yi da ngay gis ni tout temps day am rapport ak fan la jant bi fan la weer wi toll fan la maanaam les vingt-huit euh, demeures là mooy manazil yi voilà les mentions lunaires les vingt-huit là mooy voilà maanaam fan lañ to nan nan ban effet lay am ci nit ñi seen dund non seulement ci adduna bi mais ci nit ñi ba ñuy seetlu par exemple que ni euh, pleine lune bu amee période boobu noonu day am ay jeexital ci humeur nit ñi ay naqari deret ay gaaw mer maanaam boo bëggee xeex nga gaaw a xeex et Euh, deret ji ak ni muy dawe et cetera lool tax ak imam Ibn Rushd moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam digle gi digle ne nañuy w nañuy woor euh, ñetti fan yo mooy ayyamul biid yi moom daf ko associé ak problème médical tout simplement moom dafa jàpp ne cette question là est est essentiellement euh, médicinale moom loolu la jàpp parce que loolu c'est pour que deret ji ni muy dawee ci yaram nit ki mu nekk de manière optimale parce que moom aussi bon comme niñ ko xamee al imam Ibn Rushd euh, moom la tubaab bi naan Averroès euh, rahimahullah euh, imam la qaadi la woon borom xam bu mag la et cetera moom nekk tam borom xam bu bu bu mag ci nekk ci référence et cetera philosophe la médecin bu la tamit et cetera donc voilà donc li liñ bëggoon wax foofu mooy donc ñooñu biñ biñ yàggee seetlu événement yooyu xool par exemple jant bi effet yi muy def ci gàncax gi bu jant bi amee jant bi dafa am ay effet yu muy def ci gàncax gi dafa am effet yu muy def ci dundu nit ñi et cetera dafa am jeexital ba pare planète yi le fait ñuy tourner ni ñuy tourner et jant bi ñuy tourner et que ñu gis jant bi par rapport ak ni leen ni mu amee maîtrise ci ñoom loolu la gaa yi daan seetlu xam ko moo tax nga din daan gis ñu jàpp ne ñu war a jaamu jant bi wala ñu war a jaamu weer wi wala ñu war a jaamu biddiw yi et loolu nag jàppuñu ne dañ leen di jaamu parce que ñoom la ñuy jaamu déedéet dañoo jàpp ne dafa am ay lu ñu tudde arwaax mu dabbira ay ruux yu yu leen yu soppandiku ci ñoom d'ailleurs boo xoolee constellation yi muy buru ji euh, da gis dañuy am ay yenn yi dañuy am ay forme yenn animaux yi wala ñu am yi ay forme yenn mbir yu ñu xam ay comme balance bi taureau lion et cetera yooyu yëpp dafa am et que alignement yi xam ne moom lay moom mooy exister léegi nag loolu boo ci boole te loolu ay xam-xam la yoo xam te ne lépp foofu dafa bari lu ci wér voilà mais sauf que biñ ci dugalee affaire yooyu noonu jàpp ne euh, en fait que ñoom maanaam en quelque sorte li ma la bëgg a mooy bu ñuy jaamu jant bi c'est pas parce que jant bi la ñuy jaamu maanaam astre bi déedéet dañu ne dafa am benn ruux esprit boo xam ne mooy administrer jant bi moo nekk ci ginnaaw loolu moom moo ñu amal njariñ bu tollu nii moo tax ñu koy jaam maanaam mentalité boobu moo nekkoon ci ginnaaw lool nag ñu bari bari bu ñu daan gis euh, maanaam ñun suñu suñu suñu suñu suñu génération laa bëgg a wax ñun bu ñu léeg-léeg ñu ñuy nettali par exemple yéen yéeféeri ni ñu daan jaamoo jant bi weer wi wala ni ñuy jaamoo euh, li nga xamante ne moom mooy seen bant yi ñuy defar ba pare di ko jaamu ñu bëri jàpp ne gars yi dañoo doxoon amuñu woon xel du tout alors que du dëgg am nañ xel c'est parce que ñoom jaamuwuñu bant bi parce que bant la déedéet jaamu ñoom ñoo koy defaral seen bopp maanaam ni représentation la ci ñoom yàlla bi ñuy jaamu bi nga xamante ne moom moo am ay administration bu mu def ci benn wàll ci seen dund te loolu noonu li ko indi mooy dafay représenter benn affaire boo xam ne dafa am phénomène ci phénomène géographique naturel boo xamante ne moom la ñuy gis di ko seetlu di xam ne kon ndekete am na ci ginnaaw koo xam te ne mooy administré loolu sauf que ñoom dañoo jàppoon ne maanaam bokkaale gi fi mu jóge mooy le fait que jëluñu lépp ñu def ko benn yàlla kese moo tax ñoom luñ wax dañ naan aja'alal alihata ilahan wahida xanaa ñii de moom daf yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñun li mënuñu ko nangul mooy moom li mu bëgg def mooy yàlla yu bari yëpp lañ bëgg jël rek maanaam mobiliser ko def ko rek benn yàlla kese te te ñoom li ñu seetlu mooy dañoo gis ne phénomène yi maanaam par exemple li jant bi def bokkul ak li weer wi di def biddiw yi par rapport ak fi ñu féete ak constellation bi ak par rapport ak moment yi ñuy feeñ bokkuñu ay ay ay ay conséquences univers bi mais aussi ci dundu nit ñi loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne euh, euh, bi mu laajee ne xam ngeen ndax lan la malaul ala di waxtaanee tey ñu ne ko déedéet mu ne dañ ne ñu ne parce que borom subhaanahu wa ta'ala dafa wax ne euh, dafa dafa wax ne. Euh, am na moona asbaha ibadi mu'minun bi wa kafirun bi am sama jaam yi dañoo xëy tey nekk ñoo xam ne la ñenn ñi weddi ma ñenn ñi gëm ma mooy lan mooy ku ne mutir naa billahi yàlla moo tax ñu taw mu ne kooku foofu mu'minun bi kooku dafa maa gëm waaye ki nga xam ne daf naan mutir naa bi naw i kaza wa kaza maanaam biddiw sàngam fenk gi fenk moom moo tax ñu taw kooku dafa maa weddi maanaam mooy conséquence bi parce que gars yi dañ daan seetlu ne am na biddiw yoo xamante ne moment yi ñuy génn par exemple yi ñuy feeñ bi par rapport ak zone géographique bi moment boobu noonu par exemple ci la mbay mi di ñor moment boobu bu biddiw bi feeñ nga xam ne mbay mi day ñor am biddiw yi bu ñuy feeñ rek ah automatiquement dañuy xam ne mi dana taw tey dana taw léegi dana taw ci kanam wala boog suba dana taw wala boog daan quelques jours dina taw loolu noonu xam-xam yooyu noonu moo taxoon ñoom ñu jàpp ne gars yi ñoom yi nii biddiw yi wala a ah, jant bi wala weer yi ñoom ci seen bopp dafa am ci ginnaaw yooyu ay yàlla yoo xamante ne ñoom ñooy at administrer mbir mi loolu moom moo tax ñu am ay yàlla ngelaw yàlla yu li nangam yàlla yu wërsëg yàlla yu lee yàlla lu ne ñu wutal ko yàlla loolu il faut ñu comprendre mentalité yi li indi affaire boobu bokkaale yi ñu njëkk bokkaale loolu moo leen indi woon moo indil bokkaale loolu euh, a am ci ñeneen ñi nga xamante ne ñoom dañ ko jël maanaam par rapport ak ay nit wala par rapport ak euh, tout un système bu bu buy mobiliser wu ci univers wala ay nit yoo xamante ne dañoo jàpp ne nit sàngam diw sàngam nit ku baax la nit ku sell la comme peuple yent yàlla Nuh alayhi salaam seen ñoom nitam ñi ñooñu par exemple ay nit yàlla yu yu baax lañ jël jàpp ne maanam maanaam daan daan daan daan daan fonk ziyaare leen et cetera mais benn moment ñu jël leen defar leen statut parce que statut boobu noonu ñu doon jaamo ñoom statut bi jaamu ñu jëmmi statut bi mais nit ki nga xam ne moom la statut bi di représenter kooku lañ doon jaamu kooku lañ doon jaamu te jàpp ñu ne kooku rek moo mën def affaire yi déedéet dañoo jàpp ne yàlla buy def faaw kooku maanaam faaw maanaam yàlla dafa dafa dafa dafa décentraliser mbir mi moo tax. Euh, alquran mi ngi naan walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa yi firi jàpp ñu mukk ne parce que il faut que ñu comprendre seen seen mentalité jàpp ñu ne euh, yàlla yi ñuy jaamu kenn ku ci nekk daa am lu muy def déedéet dañoo jàpp ne ñu ma na'buduhum jaamu wuñ leen illa liyuqarribuna ila allahi zulfa lu dul ngur ñu jegeñal ñu yàlla loolu la moom moo tax parce que dañoo jàpp ne dafa am yàlla bi nga xam ne mooy bu mag bi et yàlla boobu noonu dafa délégué ay yàlla yu ndaw et que yàlla yu ndaw yooyu noonu kenn ku ci nekk dafa am looy administrer léegi nag ñi jàpp ne biddiw yi la jant bi la weer wi la et cetera euh, constellation yi et cetera ñoom ñoo am ay esprit yu nekk ci ginnaaw di leen administrer ci anam goo xamante ne euh, ñoom dañ leen dañ leen a euh, yoreel njukkeel buñ leen war a delloo ci jaamu leen ak di leen ñaan di leen toroxlu seen kanam mais looloo tax ñu leen jaamu mais ñooñu dañoo jàpp ne comme yàlla dafa dafa décentraliser mbir mi ñoom kon pour mënuñu am accès ci yàlla boobu lu dul ñu jaar ci ñii loolu moom mooy seen mentalité vrai loolu mooy vrai mentalité yi bokkaalekat loolu moom moo tax que loolu nekk nit wala mu bañ nekk wala mu biddiw wala mu nekk garab wala mu nekk euh, dex wala mu nekk euh, lan nu mu tudd euh, wala mu nekk ngelaw wala lu mu maadaama ne du yàlla yaa ngi bokkale looloo tax ñu ki jàpp ne am na benn photo parce que loolu maanaam tey bu ma jàppee ne photo bii diw sangam photo bi su ma ko toogee ñaan ko yàlla maanaam moom moom moom dina faj sama aajo ki def loolu photo bi diggante photo bi moo gën a garaaw sax moo gën a garaaw sax nga jëloon ab statut parce que statut maanaam représentation bu incomplète la bu imparfaite la alors que photo bi c'est une représentation parfaite comme niñ ko xamee nga jël photo donc muy représentation bi parce que kii jël photo benn nitu yàlla wala ku mu jàpp ne nitu yàlla parce que léegi comme dafa tasaaroo mu taxaw di ko ñaan may ma nangam sëñ diw sama maam diw may ma nangam kooku gëmul ne photo bi lay jaamu de gëmul ne photo bi lay ñaana maanaam ci photo bi di représenter lay ñaan loolu mooy exactement li peuple yent yàlla nu wax doon def alayhi salaam te ci la leen yàlla ñoom la wax ne ñoo yées ci nit ñi innahum kaanu qawman fasiqin wa qawma nuuhin mu ne innahum kaanu azlama wa atgha yent yàlla ñoo dàqoon ba pare ñoo gën a beew innahum kaanu hum azlama wa atgha voilà maanaam superlatif absolu la utiliser ci ñoom parce que ñoom forme bi ko defee nitu yàlla yooyu ñoom jàngale wuñu woon loolu donc euh, yii yëpp fait jaar bon dañ ko wax ni vite fait jaar benn bu ci am na nag beneen idéologie bu gën a garaaw encore boo xamante ne mooy idéologie kémiti mooy bi nga xamante ne mooy taalibe Cheikh Anta Diop yi ñoom Euh, ñoom ak Marcus Garvey ñoom ñoom seen mentalité bu bu mentalité bu parce que euh, damay gis ñu bari surtout léegi nii ñuy référé wu ci Cheikh Anta en tant que euh, mel ni comme si référence bu mag a mag la dangay gis ñoo xam te ne dañoo gëm yàlla pourtant gëm diine l'islam mais di référé wu Cheikh Anta comme étant benn voilà koo xam ne vraiment ku ku voilà ku ñuy référé wu la bon dëgg la boroom xam-xam la ci ci domaine bi mu nekkoon Euh, c'est un grand penseur et cetera loolu yëpp effectivement il faut le comme ni ko yéefir yu bari nekk mais nag nga ndam ceddo la boo xamante ne maanaam instant bii idéologie bi gën a garaaw bi bi rampante bi di dem moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki ci taxaw jàngale ko mooy sëriñu ñi ci nekk muy comité euh, d'ailleurs tuddoon nañ seen ay mbir ci taxawiya bi ba wax ñoom nu ñu xalaatee mentalité yi seen kii jàpp nañ ne yàlla ci boppam ah, maam lu bari niñ jàppee yàlla baaxul non seulement mais ni mi mentalité yi ñu àndal ba pare bo boole ci jàpp ne euh, li tax ñun ñu tardé ñun Afrique mooy gëm gi ñu gëm yi l'islam ak diiney chrétien te bu dul woon diiney l'islam ak diiney chrétien romb nañ fi bu yàgg maanaam bu ñu yemoon ci suñu euh, yàlla yañ suñu maamee doon jaamu moom ci gis-gisam moom ak maanaam ay taalibeem seen ñun suñu yàlla yiñ doon jaamu d'ailleurs moo tax mu bëgg retourner lépp ci ne nit moom doomu aadama moom Afrique la ko fekk la fekk baax maanaam gëm gëmuñu ne maam aadama ak maam awa maanaam la yàlla njëkk bind loolu moom mooy li nga xam te ne gëmuñu ko d'ailleurs mboolem ñuy défendre théorie matérialiste yi aussi noonu lañ ne maam aadama ak maam xawaa alayhi salaam ñoom la yàlla njëkk bind loolu moom gëmuñu dañoo gëm ne nit ki nit ku ñuul la yàlla njëkk bind et maanaam ñoom sax duñ jàpp ne yàllaa ko njëkk a bind dañ ne c'est le berceau de rek wala que le premier homme voilà jeex mais ay déedéet que euh, euh, que que que ni yàlla njëkk ko bind déedéet ba pare théorie yi gëm ne ne euh, l'islam ak chrétien ñoom dano sàcc mboolem yi nga xamante ne mooy idéologie yi nga xamante ne wala boog concept yi nga xamante ne moom la suñu maam africain yi nit ñu ñuul ñu développé woon islam ak christianisme dañoo ñëw sàcc. ba pare teg ko ci kanam comme si ku ko créé voilà ba xatta existence yowmal qiyaam ajjana safara jégi sirat ak yëpp moom dafa jàpp ne euh, que ni euh, l'islam da ci gaa yi kese te lii nii ay waxam la bu bu téere mi vidéo bi et cetera boo ko xoolee da ngay gis lii mentalité yi nga xamante ne moom lañ ñoom moom lañ am d'ailleurs bon temps yii ñu ngi koy ziare dañ koy ziare tamit léegi taalibe bi moom dañ ko wutal sax ab ziar année yële et cetera donc euh, ak mais ak ak mentalité yu bari yu garaaw yu dangereux yoo xamante ne maanaam weddi yàlla la ci cosaan et jàpp nañ ne problème bi nga xamante ne moom la ñu am ñun africains yi ñoom ci seen gis-gis. mooy bu mooy euh, mooy problème mu diine te c'est le problème principal parce que ñoom dañuy ne soo waxee africain ne ko Afrique am na problème politique danaan la dëgg la am na problème militaire danaan la dëgg la am na problème social danaan la dëgg la am na problème économique danaan la dëgg soo tuddee il suffit que nga tudd euh, Jésus ak Mohammed ah comme ñoom niñ koy waxee alayhi salaam maanaam il suffit que nga tudd leen rek que nga gis gars yi commencé mer loolu moo lay wan ne problème bi ñu am. fii jëluñu l'islam ak christianisme ñu génne leen Afrique Afrique du développé maanaam ak xeet yeneen mentalité yu mel noonu ñoom yooyu lañ yor euh, ak seen yàlla yi nga xamante ne ñoom mooy ñoom euh, nuun ra euh, maat et cetera ñooñu noonu bon bi ñu taxaw ci ay Osiré et bi ñu taxaw ci ci seen kii bi parce que leer jotoon nañ ci leeral indi ay leeral ci taxawiya bi ak seen mentalité yooyu yëpp ay mentalité la yoo xam ne taxawul xel nangu mais ñoom dañoo jàpp ne mooy diine ji gën baax et que en réalité boobu mooy vrai diine mooy diine yi sunu maam africain yi ñoom lañu ñu tuddee ani animisme et que d'ailleurs léegi dañoo jàpp ne comme baatu animisme léegi dañ koo kii mutati euh, dañ koo saboté baat la boo xamante ne dañ ko rendre péjoratif ba bu ñu waxee animisme nit ñi xel mu xel mi ñuy yor li ñuy xalaat du baaxul Euh, looloo tax léegi ñoom dañuy tuddee baat bi moom vitalisme voilà parce que yàlla mi ngi dund fépp mi ngi ci lépp daf feeñ ci lépp am na lu ci maanaam ñoom seen xalaatin boo ko xoolee dafa profonde ci ci ni ñuy xalaatee mais te dafa dafa dafa nuru xaqaay yi ay vérité réelle yi ci yenn point yi mais mais maanaam bu ñu demee ba jub dëgg gi rek dañuy mooy bu ñuy dem ba jub dëgg rek mooy ñoom noonu la ñuy seen xalaat yëpp noonu la demee yàlla ñu yàlla sàmm Euh, dañ doon <laughs> euh, wax yi aussi pour euh, wax ci wàllu ni ñu war a jàppee biir yi dëgg-dëgg et que que ni surtout bu dee ci kett côté développement yi yëpp ñu jot a wax fii tey ak yeneen yi nga xamante ne xëy na ñoom ñoo gën a aju ci domaine boobu noonu moo tax ak yeneen dalil yi nga xamante ne preuve yi nga xam ne ñooy wane yàlla am na effectivement que ne yàlla dafa am